baada audu billahi min alsheytaani irrajim kon ci suñu jataay bii ñu génn tàmbali woon nañu laayaab juróom benn fukk bi ak benn fi nga xam ne ci la suñu boroom tabaaraka wa di leerale li nga xamante ne mooy ne nit ñi di mën a lekkandoo ak tamit lekk yow kese ak lekk foo xamante ne nii du sa kër yooyu ban problème pour leeral ne loolu mooy problème bi ci ñenn ñi doon gis bon ne ci boroom xam-xam yi comme li ñu waxoon bii weesu ne dañu doon dem daal di bàyyi seen kër seen caabi kër lenn ci seen mbokk yi waaye ñoom duñ ci moom bu ñu xiifee bay sonn sax doonuñ ci woon bëgg a lekk ndax dañ naan lii nii mbiru bor di jàmbur la ak ñoo xam ne loolu benn wax lam ñeneen ñu ne mooy ñi nga xam ne ñooy way feebar yi way laago yi ak ñi nga xamante ne way silmaxa yi ñoom nit ñi léeg-léeg dañu leen doon xaw a moytu léegi nag suñu boroom nag ne loolu amul benn problème ngeen lekkandoog ñoom wala ñu ne déedéet du loolu mooy ñoom ci seen bopp ñoom ñoo doon baña a lekkandoog ñi nga xamante ne nii dara dalu leen muy njàccaar yi léegi nag ndax dañ naan yu ñii wóoruñu ndax est que ñoom lekk gii ñuy lekk nag ñoom ñoom tey na seen bakkanam déet est-ce que bàyyi wuñ ñuy lekk parce que dañoo mënula wax leneen suñu boroom nag di leeral yoo yoo yële mu ne loolu benn problème amu ci laysa la laama nekkul ci ki nga xamante ne loosu ki nga xamante ne nii mooy dafa nekk koo xamante ne nii mooy dafa silmaxa xaraju namul benn ngaañ li ñu waxoon bii weesu loolu moo dugal yii yépp moo ko dugal léegi nag mu dugal mooy mooy moo ginoon a yaatu lépp loo xam ne moom la borom bi digal kuy gis loolu ku silmaxa moom kooku bokk ci loolu nag mooy li gën a yaatu waaye mooy ñu tënkaale ko que ne ñoom itam amul benn problème ci ñoom ci li muy wax ci kanam ngir ne mooy di lekkandoog ñeneen ñi mu ne kon ñoom ñooñu di silmaxa yeeg ñooñu buñ am benn ki jàpp ne noo bu ma ñun duñu lekk ak gaa yi ndax wóoruñu ne ñoom est ce que tey na seen xelam déet tey na seen bakkan suñu borom ne lay la lama nekkul ci way silmaxa bi xarajun benn ngaañ dee wala ala ji du caagante ne way laago bi xarajun benn ngaañ wala alal maridi te newul ci loosu ki nga xam ne dafa feebar de xarajun benn ngaañ wala ala anfusikum du caagante ne nekkul sax ci yéen xëy na an takulu mooy xarajun amu ngeen mooy rek benn ngaañ an takulu ngeen di lekk mooy ne amul problème ngeen di lekk. fan ma fii buyutikum ci seen kër yi mooy seen kër yi mooy dem ñëw foofu sa kër lekk fa moom loolu moom daa bokk li nga xamante ne nii mooy yi nga xamante ne nii ci bàyyi la bokk ci yi nga xamante ne nii naturellement normal am ñu ne fii buyutikum loolu mooy seen mooy seen këru doom yi la ci jublu ndax comme li yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne woon anta wa maaluka li abik yi ne nit ki yow ya yow ak sa alal sa bàyyi leen moom voilà loolu la yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon nee nag kon mooy bu waxee ne nit ki amul problème yéen amu ngeen problème lekk seen kër yi mooy seen këru doom yi aw buyuuti wala seen këru abaayikum seen bàyyi yéen doom yi wala yéen bàyyi tamit seen kër bàyyi amul benn problème bu ngeen demee seen kër baay lekk jot ngeen mën a lekk ak ñoom aw bu yuuti ummahatikum wala seen néeg wala seen këru yaay yi ku dem kër yaayam lekk jot fa mu teg fa lekk loolu moom man ngaa lekk ak moom aw wala boog bu yuuti ixwaadikum wala aw walla boog ak wax voilà mooy wa e ak seen këru ko voilà loolu la mooy ak seen këru frère yi mooy ñi nga xam ne yéen a bokk baay wala yéen a bokk ndey baay wala yéen a bokk li nga xamante ne nii mooy yaay dong loolu garaawul aw buyooti xaa axawaatikum waaye it amu ngeen benn ngaañ lekk fi nga xamante ne nii mooy seen këru ñi nga xam ne seen sœur lañ jigéen boo xam ne yaa bokk moom nday ak baay wala yéen a bokk bàyyi wala yéen a bokk yaay kooku amul benn problème boo demee këram lekk taaju ak ñoom aw buyuuti amaamikum wala seen këru ñi nga xamante ne nii mooy seen baay teex yi mooy seen frère u baay yi sa magu baay wala sa rakku baay ñooñu woo amul problème tamit aw buyuuti amaatikum wala seen këru bàjjan yi sa sœuru yaay sa sœur sëru papa woo xam bu ndaw walla bu mag kooku it dem këram lekk fa garaawul aw buyuuti axawaalikum wala seen këru tante yi sa côté yaay mooy ñooñu sëram yi mooy ñooñu moom moom dem fa it lekk mooy axawaalikum mooy sa nijaay yi voilà mooy sa côté ñooñu it amul benn problème aw buyuuti xaalaatikum amit seen kër tamit seen këru ñi nga xam ne ñooy seen tante yi ñooy sa côté yaay ay rakkam ak yi ñooñu moom yu jigéen loolu lekk seen kër yi garaawul aw maam na la kat mafatihahum aw ma malaktum ak li nga xamante ne nii moom ngeen moom mafatihuhu caabiya lii boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñu ne mooy nit ki li nga xam ne moo yor clé ya nga xamante ne nii yéen ay magasin lañ yoo xam ne ñeneen a ko moom waaye yéen la ñu chargé ne leen jël leen yéen a yor clé ya boobu boo faree wala ku la jox ab liggéeyam nga xam ne loo xam ne lekk dafaa amaale nga xam ne bu heure lekk jotee mooy ne ah mooy da ngay euh, obligé léeg-léeg xaw na laa di nga xaw a njattu ngir man cee lekk mu ne loolu garaawul waaye loolu lenn boroom xam-xam yi dañ ne à condition que kooku mu bañ a nekk koo xam ne daa am salaire ndax bu dee koo xam ne moom dafa am salaire boo xam ne moom lay fayeeku xam ne ñooy nekk ci entreprise yi ak yooyu bu dee ne convention bi mooy ne entreprise bi ñoo leen ne yéen man ngeen fay lekk seen logé et nourri ci ngay liggéeyee c'est logé et nourri loolu garaawul kooku mën na faa dem lekk sans problème waaye bu dee waxuñu la ko yow da ngaa war di kii ñu jox leen ay ticket resto yoo xamante ne nii moom ngeen di joxe ngir mën a fay ngir mën a lekk ak yooyu kon bu boobaa comme ni muy xewee ci université yi comme yu mel noonu mënoo ñëw nag denc mbir yi nëbbu ko ba di ci lekk yow si yabaat doo koo fay déedéet ñu ne ah non bu boobaa bokkul de man aw maa malaktum wala li ngeen xam ne daal yéen a moom mafaatihahu yéen a yor caabi ya mooy yoo xam ne yéen a ko moom seen bopp man ngeen cee lekk waaye duñ leen dénk ak ki nga xam ne ajir la mais à condition ki nga xam ne mooy dañ koo salarié bu ko permettre ne ko man ngaa lekk man ngaa naan ci li nga xam ne rek mooy sa aajo ci li mu laaj loolu kon nit kooku mën na cee lekk sans problème de aw sadiqikum mu ne walla tamit mu ne ba léegi seen kër xarit nit ki xaritam bu demee këram fekk fa lekk bu dem ñu naan ko kaay lekk mu nekk fa di xaw a euh, am benn gene daal naan bon man fekk moo ko gën a aajowoo nekkul dafa suur de wala dafa woor déedéet ndax bu wooree comme li yonent bi alayhi salaatu wax bu kenn wooree ñëw kër ñu invité ko wala yu mel noonu mu ñëw buñ ko waxee kaay lekk na moom soit mu lekk wala mu ñaanal gaa yi ne dafa woor ñaanal leen ci li nga xamante ne mooy barkeeg yooyule kon loolu la aw sadiqukum ak seen këru xarit yi loolu amu leen benn problème góor ak jigéen ci yam bu ngeen demee jigéen koo xam ne dafa dem ci kër xaritu jigéenam ñu daal fay teg lekk bu mu fa nekk di am gene déedéet suñu borom ne garaawul góor goo xam ne dafa dem kër xaritu góoram loolu it amul benn problème mu ne laysa aleykum junahun lii lépp nag bi ko borom bi leeralee nga xam ne gis nga l'islam bàyyiwul dara léegal yi nga xam ne yu gën a yi nit ñi jàpp ne léeg lii kay xanaa l'islam waxu ji kooku daa fekk ne moom moo xamul sharia sharia bii li Seydina Salman al Farisi abul eh, mooy ibnul islam radiyallahu anhu waxoon yahud ba comme ni nee ci sunan bi naan ko way man daal seetlu naa ne yéen daal seen yonent bi alayhi salaatu wassalaam bàyyiwul dara dul jàngal na leen ko mu ne ko ës hatta bu ñu demee ci toilette yi sax nañu fay def sax ak nan lañ fay nekkee dañu koo jàngal pour wan leen gis nga ñun bu doon ñun bari na ci ñun ñoo xam ne dañuy am kersa wax loolu waaye ñooñu ñoo xam ñooñu rahumul ladina rabbahumul mustafa wa kafa ñoo ñële ñoo ñi nga xamante ne nii ñoom la sayidina muhammad alayhi salatu wasalaam mi borom bi daal di belli daal di koy tànn ñooñu la yor takk mu yor doy na moo tax ñoom amuñu kersa wax yooyu nekk lépp lañu jàngal ëskey xattaa buñ demee ci toilettes yi ci wanag yi nañ fay def sax jàngal nañu ko moom alayhi salaatu wassalaam moo tax képp koo dégg mu foog ne moom bon ay bourse yii de xanaa l'islam waxu ci wa naan waxu ci mooy nga dogu ci loolu moom mooy yaa ngi wax lu am mooy yaa ngi wax loo xamante ne xamoo ko te leeru la te li xew wute nag li nga xam ne moo am ndax suñu borom nee na maa farratna fil kitaabi min shay bàyyiwuma ci téere bii lenn amul lenn loo xam ne lu ma bàyyi ci téere bi la kon nag boo ko xamul neel man daal gisuma ko xaw ko demal nga laaji ñoom gis ko loolu mooy li gën a maandu kon nag mu ne kon lay alaykum amu ngeen benn junaaxun benn ngaañ an takuru ginnaaw nag bu ngeen di lekk nag moon ngeen lekk jami'an ngeen lekk nekk ñoo xam ne mbooloo ngeen di lekk mooy ngeen lekkandoo en ah, mbooloo mooy ngeen nekk mbooloo ngeen teg bool bi ñépp wër ko loolu benn problème amu ci waaye it ngeen nekk par deux deux par ñaar wala par ñett ñett wala nu bool yi tolloo rek loolu le moom amul benn problème aw ashtatan wala ñu def ay plate yoo xam ne individuel des assiettes individuelles ku nekk ñu jox la plate wala bool ngay lekk lool bu fi kenn nekk naan no gars yi nag dañoo tubaabe quoi xoolal rek au ñu teg bool bi gars yi yëpp tiim ko di ñaak nekk fi ci ci laax bi mënuñ ko woon a teg ñu wër ko loolu yow yow boo ko miinul neel miinoo ko rek yow alquran lu mu daganal nan nga mën a ñëwee di ci ŋàññi nit waaw nee na amul problème ngeen lekk jami'an mbooloo aw ashtatan wala kenn kenn même bu nee ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam hadith yi nga xam ne moom lay wax ci li nga xam ne mooy barke bi nekk ci lekk mbooloo loolu am na waaye ñu ne lii moo ëpp barke tekkiwul na lam ëpp barke baaxut kon mbir mi yooyu ay mbir la yoo xam ne lu simple la nit ki da koy xam toog bañ di juger nit ñi di am ay préjugés boo gisee ñoo xam ne ñoom seen kër bu ñuy lekk ku nekk dañ lay tegal assiette am ñu toog nekk benn tiim taabal ji nga naan gars yi vraiment c'est des tubaab yow yaa ngi wax loo xam ne leeru la loolu yaxu alxuraan moo ko saxal mu ngi nii ne amul benn problème an tàkkuloo ngeen di lekk jami'an nekk mbooloo aw ashtatan wala ngeen nekk ñoo xamante ne nii par benn benn ngeen di lekk de fa ida daxaltum bu ngeen duggee nag buyutan ab kër mbir mu man di doon fa sallimu ala anfusikum na ngeen nuyu seen bopp mooy na ngeen nuyu seen mbokk loolu la tahiyatan nuyoo boo xam ne nag min indillahi mu tukkee fa borom ba mubarakatan boo xam xamante ne bu barkeel la tayyibatan bu teey mooy assalaamu aleykum wa rahmatullah loolu mooy boo duggee ci sa mbokk yi na leen nuyu kër goo dugg na nga nuyoo waaye boo duggee sa këru bopp fekk fa ay nit na leen nuyu bu dee ne borom xam-xam yi comme niñ ko jëlee ci Mawlana Abdallah ibnu xam ne ko al imaam al Buxaari rahmatullah alayhi soloowa ci adabul non adabul mufrad wala at-taariixul kabiir bon <laughs> benn ci ñaar yooyu la ko soloo ndax imaamul Buxaari bindul saxiix bi kese de comme ñu bari yi ñu foog déedéet al adabul mufrad moo ko bind waaye tamit moom moo bind at-taariixul kabiir moom moo bind benn ci ñaar yi ma mujjee wax nag muy adabul mufrad taariixul kabiir ci la nettali lii nekk ci la soloo lii mais bon leeratuma ban la ci voilà mawlaana ibnu Umar ñu ko jëlee ci moom radiyallahu anhu naka noonu it jëlee nañ ko ci mawlaana ibnu Abbaas kene boo duggee kër goo xam ne dafa wéet nekku fa wala sa këru bopp nga ñëw kenn nekku fa nga xam ne yow yow de toute façon sa neuf mètres carrés bi ab étudiant nga sa fii yow rek ka fi dëkk wala sax yow da ngaa benn kër yow kese balaa boo dugg na nga wax asalaamaaleykum na wala wa ala ibadillahi salihin na ngeen ne ñu ngi nuyu sama bopp suñu bopp waaye ci jaamu yàlla yu baax yi bu dee ay malaaka yu fa nekk ak yooyu ak yeneen muy jaam loo xam ne ñoom solo nañu ko ci ñoom kon nag mu ne kon mu nekk nag nuyoo boo xam ne mubaaraka bu barkeel ay nekk fi naan yees comment va allez-vous loolu moom du ci l'islam moom